a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu tabuuk muy xare tabuuk fi sanati taasi'ati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam xewe woon ci juróom ñaareelu at mi juróom ñeenteelu at mi di neuvième année l'an neuf de l'hégire ci gàddaayu sallallahu alayhi wa sallam a ñu ngi woon di ànd ak al imaamu bnul qayyimi raxmatullaahi alayhi fi zaad ay zaadul macaad fi hadyi xayril cibaad sallallahu alayhi wa sallam bu al imaam abu abdillah muhammad bn abi bakr loolu moo doon turam waaye ni mu siiwe mooy ibn abi bakr ibnul qayyimi al jawziya ad dimashqi rahmatullah alayhi de damas waaw la dëkkoon dimashq bilaadu shaam aasimatu shaam muhammad ibn abi bakr ah, ibn Qayyim al-Jawziyya kon imaam Ibnul Qayyim ah, ñu ngi doon ànd ak moom li mu doon wax ci ah, Zaadul Ma'aad ci njàngat yi muy jële ci yi mu jële ci xew-xew bii di ghazwatu Tabuk ci jataay bii weesu daba dab dabaaloon nañ loo xam dab dabaataloon nañ loo xam ne dañ koo tëboon mooy bimu ne bokk na liñ ciy jànge ci ghazwatu Tabuk mooy possibilité ah possibilité wu di euh, tiim ci xeer yu sew yi waaw ndax yonent mi aleyhi salaatu ak saxaabaam yi leer nañu ne dañ doon ñàkk ndox te diggante ma Medina ak Tabuk loolu am na fa te doonuñu woon taxaw di julli lu dul fañ defoon escale te comme que buñ amul ndox bare la moo fi ne te mooy tiim te te euh, saxul que ne dañoo tibbe suuf Medina yóbbaale déedéet fu ñu masoon a wàcc foofu lañ doon tiime fa lañ doon jullee loolu dab dabaataloon nañ ko waroon nañ ko dañ ko sote woon waaw waaye walillahi alhamdu wal minna daldi woon nañ koy gisaat ah ñu gisoon beneen mooy bi naan waa ahlul ahdi wa bu kenn defee lu contraire ak accord yiñ amoon ak ñoom kooku def ko mooy xotti na accord ba voilà léegi lam la la taxoon alalam ak deretam ñoŋ yépp deñ na waaye bi ñu mujjee woon moo doon possibilité mu ne dañ ciy jànge possibilité suul guddi suul néew guddi waaw denc nit guddi te loolu moo doon xew-xewu Dhul Bijaadayni ci xadiisu Mawlaana ibn Mas'ud waaw gis nga accord yële xam nga akoor ya lam waxoon euh, muy yi yim defoon ak waa Maliku Ayla ak waa Azrux ak ñooñu xam nga loolu ñëw na ci saxiix yi saxiixu al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci bim naan baabu qabuulil hadiyati min al mushrikiin ha li mu ëndee xadisu foofu li mu mujjee wax dane wa qaala abu xumayd ahda maliku ayla linnabii sallallahu alayhi wa sallam baghlatan bayda wa kasaahu burdan wa kataba ilayhi bi bahrihim al imaam al buxaari rahmatullah alayhi ci buntu boobu mu ne wa qaala abu taaliq wa qaala abu xumayd mu ne abu xumayd nee na ah ahda maliku ayla linnabi mu ne maliku ayla dafa jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy jox lan baxlatan jox ko àddiya baxlatan kado baxlatan ab berkelle bayda bu weex loolu gisoon nañu ko ca imaam ibn Ishaq riwaay imaam ibn Ishaq yaa wérul woon mais ñëw na ci sax yi imaamul Buxaari ci taaliq bii waaye nañ wax ba pare wakasaahu mu solal ko burdan ab burda wa kataba ilayhi bi bahrihi mu bind leen ci wàllu seen ndox yeeg yooyu mooy accords yi ñu gisoon lettres yi ñu gisoon yonent ma lay sarsam bindaloon ko ngir wane diggante ñoo ak jullit ñi li dox seen diggante waaye xadiis bi hein boobu boo demee ci kitaabu zakat ñëw na fa lu yaatu waaw ci saxiixu imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi waaw loolu foog naa côté bii waxuñu koon woon bi ñuy def taxrij bi fële bu imaam ibn bi lañ gisoon ne woon mooy bon càllaleem yi euh, dese naa wér waaye asluhu fi saxiix imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi léegi nag gisoon nañ kon li jëwoon ci suul guddi néew ak wuute yi ak bon ñaari xadiis xadiis bi koy tere nekk sax imaam Muslim yonent ma ne saa di jàjj saxaaba yi ngir ñu bañati koo def ak li ñu gis ne moom suul na guddi nee nañu ko tamit saxiixu imaamu nim ne ci xadis saxiixay ni ci riwaaya bu imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma këne nee nañ ko diw mii biig lañ ko suul te neewu ne lu tax ngeen suul ko bu guddi voilà ak Seydina Abu Bakar mi ñu suul guddi mi ñu denc guddi ah Seydina Ali ibn Abi Taalib mi suul soxnaam sayyidatu euh, Fatima suul ko guddi ainsi de suite sayyidina Usmaan mi ñu suul guddi sayyidatu Aïsha sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu anil jami' loolu gisoon nañ ko ko ne mooy ci daruura ci daruura bu amee daruura ci lañ koy defe noonu suule guddi sinon bu dee ne amul benn du sonal comme ñoo xam dañ doon voyage comme exemple yi ñu waxoon nga xam ne ci guddi gi la faatu ñoom nag di ko yoraale ba bëccëg day vraiment day nekk lu metti ci ñoom ak yooyu lool permettre nañ leen ñu suul ko guddi gi waaw mais am na benn masala mais euh, waaju faatu biir géej nag ay mool ay mool xam ngeen moola cubbaloo yi ensey naa saar ci cubbaloo yi mooy équivalent wu lébu ci ci ci alpulaar yi hein yéen laa yéen alpulaar yi loolu de laa déggoon ñu wax bu dee juum naa ngeen jéggal ma <laughs> waaw loolu la ma ab alpulaar waxoon j'espère que takk naa li mu wax te nii la ma ko waxe woon hein mooy équivalent lébu mooy équivalent genre bu dee ci France pêcheurs yi waaye dëkk côté ay Marseille ay Nantes ci ndox mi di nekk ay ay ay Lébu ay Le Havre ñooñu façon yooyu nga xam ne ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nappi voilà waaw gaa yi nga xam ne seen deret day tàng léeg-léeg <laughs> waaw waaw ñuy reproduire monde ndox mi ci biti quoi wax yu tàng te mën a wax ca kaw te mën a jaar ci léeg-léeg ci waajur wu góor walla wu jigéen wal iyaadu billah <laughs> di dagg rek day tacay tikk <laughs> reproduire monde poisson yi ci biir ci ci ci biir géej gi nga koy reproduire ci biti ah léegi mooy imaginez ay pêcheurs yor seen fila tourner dem ci biir géej joom lañ fa war a yàgg dafi tourner liñ naan ñoom liñ naan tourner dem ay Pointe Sangomar dem ay Gambie jaar fu nekk jaar côté Mauritanie mu am ku gaañu ci ndox mi mooy ci gaal gi mu leer leen ne amul fu ñu accosté te bala ñoo àgg fu ñu jëm bala ñoo àgg balaa ñuy àgg fu am teer corps bi day décomposé wu ana nañaa def lu nañoo def wala beneen mooy ñiy jël mbëkk mi hein mbëkk mi barsa wala barzax du loolu lañ doon wax mooy ñi nga xam ne dañuy jóge mi ñuy wax migrants yi jóge moo xam Turquie Irak jóge Afghanistan jaar Turquie jël gaal yi bëgg a dem Europe wala ñuy jóge ay Sierra Leone ay Sénégal ay Libéria ay Mali jël ci gaal yi jaar Libye wala yu mel noonu wala sax ñu jaare côté fële ca Canaries ya jël ay gaal mais bu nit faatoo ci gaal gi ana nañaa def loolu masala la wala du masala ñu bàyyi ñu dem masala la kay takku ne man na laa dal man ngaa nekk ci bateau waaw ngeen naan da ngeen di croisière bateau de croisière xam nga ne ñu bëkk meñ ñee wee wuute nañu ñoom dañ koy def ngir uti dund gu gën ngañ jóge waaw waaye gaa yi bateau de croisière yi wër ci àddina bi di seet di lekki seen xaalis yor bateau yu baax léegi imaginer ñu dem bateau bi panne am problème technique ca biir waaxi géej mu am ku faatu mu leer leen ne amul fu ñu ko denc te fii mu ne yaakaar nañ ne bala ñoo àgg terre ferme corps bi composé wu ana nu ñuy def léegi foog naa tasawurul masala leer na waaw mooy ndax al hukmu far'un an tasawwure ab pàcc la ci nga xam at li li ngay atte li nga naan lii mooy atte bi fan lu jóge waaw ak nan nga koy mën a melale lan lu palpable nga ko mën a xame j'espère que bon yaakaar naa que <laughs> exemple yi ma jox yi joxe leer na <laughs> waaw léegi ñoo ko léegi ana lan eh? lan ana lan mooy àtte bi ana lan mooy àtte bi loolu mooy ñooñu li ñuy def lenn la mooy ne dañu koy jullee bien sûr dañu koy jullee waaw bu dee ne ñoom xaw nañoo sàggan ba wala amuñu amuñu parce que bon préparé wuñoon loolu amuñu kafan ñoom ku ci nekk yére bi nga sol nga am bu amee ñoo xam ne sol nañ yére yu xaw a yoo xam ne ñaari yére yu gudd kooku sopp nañ kooku bu boobaa ni ñuy def lan lay def waaye dañuy xool yi ñi desali yére ñu jël seen yére yi daal di koy utal sàngaay ko càngaay ko mooy muur ko ci waaw bu dee ne nag loolu amul du tout wala xam nañ ne bu ñu ko laalee mu commencé na décomposer wu nii wala bu ñu ko laalee ak yu mel noonu wala mënuñu ko wala amuñu sax amuñu amuñu lu ñu ko lu ñu ko sànge bu boobaa lool kenn du ko def waaye kenn du ko sànge tekkiwul kenn du ko jullee dañ koy jullee ndax man maa laa yudraku kull laa jul jullo li nga xam ne manuñoo dab léppam comme que manuñoo def lépp li nga xam ne moom lañu waral defal defal ko moom mi faatu muy sangu ko sangu ko sangu ko jullee ko ñaanal ko denc ko mooy xam nga ci bato gi wala ci ci ci gaal gi ci looco gi loolu day jafe mooy lu ci mën a nekk dañ ko koy defal bu dee mën nañ ko sang dañ ko koy dañ koy sange ak ndoxu géej mi waaw bu dee day door a génn àddina mais xam nañ ne ñun fii duñ fi am air euh, fer kii terme euh, terre ferme dañu koy jullee dañu koy sàng ak ndoxu géej mi waaw parce que innal ma'a tahurun ha la yunajjisuhu shay waaw wala beneen ba sax bañ laajee yonent ma lay saar ci wàllu ndox kaw kii nappkat ya waaw bañ ñëwee laaj ko ci wàllu géej anil bahri ah ñu laan ko laaj ci ndoxum géej xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu taala premier xadiisu bulughul maram ñu laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ci wàllu ndox mu ne huwa tahuru ma'u al hillu maytatu moom ndax baykat yi ki nappkat yi dañoo ñëw ne ko ñun inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al qalila min al ma' fa in tawadda'na biha atishna afa natawadda'u bi ma'il bahr qaala sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tahuuru maa'uhu al-hillu maytatuhu yonent bi alayhi salaam dañ koo laaj kaw kaw yi non ndax ma naan kaw kaw saa ne cubbaloo yi les pêcheurs dañu ñëw daal di koy laaj ci waa Banu Mudli waaw ñu ne ko inna kat gis nga ñun. narkabul bahra dañuy war géej gi di di di di jàmmar mooy di nekk ci géej gi ndax suñu liggéey foofa la mooy suñu liggéeyukaay gaa yi mooy comme bu doon tey ñii dañuy xëy dem ci tool yi mooy jamono jooju it ñii dañuy xëy dem ci tool yi ñii xëy dem ci àll bi di sànni ñii dem ci seen tool yi tàndarma yi ñii ne ñii nekk ay tëgg comme sëy naa kan Xabbaab ibn al-Arat waaw defarkatu feer laa ki jaaseeg yooyu moom loolu lay xëy ñun nag bu ñu xëyee ci ndox mi lañ jëm foofu mooy suñu lieu de travail gis nga buur yàlla ni mu séddalee mbir yi ku nekk ak waaw ku nekk rek wijhatun wu féete na la foo xam ne foofu ngay féete woo allahu akbar allahu akbar moo tax bul xeeb ci li nga ne tabul iñaane kenn ci li mu ne waaye deel boole lépp di ñaan min fadlillahi alazim ci xéewalu yàlla ngëneelu yàlla gu mag gi nga xam ne fu ne mën na la faa fekke fu ne buntu la ngir am xéewal loolu lépp buur yàllaa ko def moo ñu tàggatal suuf si famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur la kon ñu ne ko ñun dañuy war ci ndox mi di yóbbu ci géej gi wa nahmilu al qalila minan dañuy yóbbaale nag lu néew ci ndox lañ mën a yóbbaale suñu gaal yi bu ñuy nappi waa afana tawadda fa naa ah tawadda'na biha atishna ndox moom ñuy yóbbaal nag bu dee ne saa bu heure julli jotee waxtu julli jotee ñu war a julli te amuñu jàpp war a war cee jàpp ci ndox mu ñu yóbbaale ngir naan ci gaal yi bu ñu demee di defi ay tournée ah bu ñu ko defee dinañu mar de mooy bés waxtu dina jot waxtu woo xam ne dinañu bëgg naan ñu am ndox da parce que jàppe nañ lépp. waaw ñu ne ko waaw kon yonent ma lay saaf saaf ba mbir yi demee nii gis nga laaj day leer lu leer lañ wax waaw newuñ fi naan bon xam nga xam nga quoi waaye dañuy dem ci géej gi quoi mooy mooy li nga xam quoi buñ demee quoi après julli jot quoi ñu xam ni ñuy def quoi non fii mu ne li nga wax leerul ay quoi loolu taxul ñu waxal lu leer comme li ñuy wax waaw ñu ne ko afa buñ ko mbir mi bu ñu ko jàppee dañuy mara ndax ndam jamono duñ am ndox ngir naan léegi kon afanata tawadda'u min ma'il bahr est-ce que mën nañoo jàppee ci ndoxum géej mi yonent ma lay saar saar ne leen huwa moom géej at-tahuru mooy li laab laa laabalaate maa uhu ndoxam alxillu te dagan may te tuhoo baal ma tegal leen ci loo xam ne laaju ngeen ma ko sax waaw ndax ka laaj mbiru ndox ndoxum géej te lépp géej lépp di ndox mu lay laaj ndax loolu daggan naa jàppe mos xam nga ne xam ndax kon da néddam dagan na moo gën moo gën a sori ci waa mu tegal leen ci beneen xam-xam ne leen waxuma leen ndox mi moom huwa tahuru mooy dafa laab tey laaba laatee pur et purifiante est l'eau de mer loo huwa tahuru ma'u waaye alxillu dagan naa lekk dagan naa lakku dagan naa ceebu jën dagan naa fiiriir maytatu hoo li nga xamante mooy meddam waaw mooy meddu jën mooy meddu géej jën yeeg la fa ne yépp sax parce que maytatu hoo moom du jën kese lépp waaw kon ci lañuy xame ne kon ndoxum géej kon la am na tey laa balaate kon nag waa ji bu génnee àddina ci gaal gi wala bato bi wala amuñu ndox wala li ñu fi yor bariwul ni ñuy def ndoxum géej mi lañuy jël même bu baree sax même bu baree bu ñu yoroon même ay robinet yu ubbeeku ci gaale bu ñu neexee ñu bañ koo sànge ndox moom ñu jël ndoxum géej ndax huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu waaw ñu tànq ci kii yi sangu ko waxoon nañ la sang néew gisoon nañ ko keroog mooy sangu janaaba rek ni ñuy sange janaaba waaw léegi bu ngeen defee lool façon yére amu ngeen yére bu ngeen ko sànge kenn amul loo xam ne mën na koo dagg ci yéreem wala loolu ñu utal ko càngaay bu boobaa nañ koy bàyyi noonu ndax mënuñu leneen def leneen lu ñu ko mën a suturaal bu ñu amee leneen lu dul ay yére yu ñu ko suturaal ñu suturaal après ñu jullee ko léegi nag boo koy jullee nooy def loolu mooy comme xadiis Seydina alxasanul basri ba radiyallahu anhu mooy da ngay ni ngay def mooy lan da ngeen di fexe biir xibla bi bu ngeen di commencer waaw bu ngeen nee allahu akbar jeex na léegi nag bu gaal giy turne di mooy xibla bi yow doo tourner di ànd ak gaal gi ah jeex na waaw mooy début bi ngay kii léegi nag après gaal gi mooy tourner lu ko neex manoo saabu tourner ngay tourner di tourner boo kiiwee baax na mais début bi utal xibla bi bu dee gaal ga dafa yem nga nekk ci xibla bi masha allah hada huwa al murad wa in lam yakun hakada fa anta ala ko comme ni ñuy jullee néew ñeenti kàbbaar allahu akbar ngeen tari fatiha waaw am ku jiite ku nekk ci kanam bu dee ne seenu taxaw boo ngeen taxawee da ngeen di ragal daanu wala yu mel noonu ngeen toog waaw salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' mooy nga def ala janbak yooyu mooy li hadith sayna Imran ibn Husayn ni ko yonente mi alayhi salaatu waxoon fekk jàngoroy kajoor da ko daloon mu ne salli qa'iman wa as-salaatu al-qiyaamatu taxaw faratala taxawal nga julli boo ko manul ah nga toog ba procédure bi mu wax kon nag bu dee ne yow boo taxawee dangay ngay risquer daanu te tamit man nga man nga miir da toog ngeen jullee ko première rak kabaar fatiha ngeen kabaaraat amul ruku amul sujud ngeen kabaaraat julli ci yonent ma ne saa ngeen kabaaraat allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' mudkhala wa naqii min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min yooyu voilà nga ñaanal ko beneen bi allahu akbar ngeen sëlmal léegi nag bu ngeen defee lool léegi nga ne ma hee sa aali kalaj gi ñëw ci mooy léegi nu ñuy def ah mooy comme gars yi amuñu terre ferme yaakaar fu ñu ko te fii moom gars yi man ñoo gis terre ferme fu ñu xool lépp lépp ndox te mu ngi waaj a décomposé wu mais ni ñuy def mooy dañ koy bu boobaa ndox mi mooy nekk bàmmeelam nga ne la ndox mi lañ mooy ci ndox mi lañ koy dugal si ci ndox mi lañ koy dugal waaw bu boobaa foofu mooy nekk bàmmeelam ndox mi lañ koy dugal ndox mi mooy nekk bàmmeelam ci lañ koy yor. am yéene comme si ñu ngi koy yor ci xabroom waaw ndax buur yàlla moo bind xabro yu wute am na ñoo xam ne ñu bari ci nit ñi suuf si mooy seen xabru moo ci suuf si lañ leen denc ci lañ leen suturaale am na ñoo xam ne ah buur yàlla daa def lakk moo leen consommé bañ jeex waaw mu am ñoo xam ne biiru gaynde yi lañ teere ji ak ndegment yi ak segg waaw même bu dee na après gaynde gi moom day faatu nekkaat suuf delluwaat suuf ka faatu ca géej lépp ay mujjaat nekkaat suuf rek waaye kon mooy ku nekk daal buur yàlla def na foo xam ne yow fa ngay ne kii nag noonu lay def mooy amuñu parce que dañoo mënula def neneen amuñu suuf suñ ko def xam nga gisoon nañu tarjama Seydina Abu Talha al yi ah est-ce que yaa ngi fàttale ko loolu mais maam fan la génnoon àddina ci xare fekk ci géej gi Seydina Anas nee na amuñu fuñ ko doon denc ci géej gi ñu bàyyi ko ci gaal gi mais ñoom ñu toog sept jours ba door a gis terre ferme ah te kooram décomposé wul ko kooram décomposé wul mais bu doon ne dafa am ne que déco day décomposé walla ñu gis mu tàmbali ko doon wala njortu yi li ëpp ci njortu yi ne bon corps bi day décomposé wu te yàgg na ñun fii ñu ne amuñu sax ussi ngir jóge fi boobaa noonu ngeen koy def mais bés bu ngeen yaakaaree que ne di ngeen àgg terre ferme fenn bu boobaa du ngeen ko sànni ci du ngeen ko defal bàmmeel ci géej gi de voilà kon loolu mooy li jëmoon ci masala boobu voilà mooy masala gaay jël gaal yeeg yooyu yépp gaañu ci yooyu amuñ fuñ la def noonu la waaw <laughs> non nañ bàyyi noonu parce que beneen bi moom <laughs> beneen bi moom <laughs> non loolu sax manula ne nañ jox ni imaam Maalik rek é eh, rahmatullah alayhi sa waa bu doon lii nag xam nga xel mën na le ne parce que am lu ma xalaat léegi mais ñun duñ ko tontu dañ naan dañuy wax li imaam Maalik waxoon mais mais bu doon avion la <laughs> mais non ça yow tu pousses la bouchon trop trop quoi non bu ñu xoolal yow yaa <laughs> ah si passager bu faatoon avion bi te avion bi dañ naan la mais yow yaa gën xam ne loolu man da nekk avion buy eere ci kaw eer <laughs> ci jaww ji noonu sawaay ba manu la wàcc vingt quatre heures bu nekk fi di eere lool foo ko gis xanaa dina uti kérosène moom wala avion bi nu mu demee noonu dañ koo détourner wala avion bi moom daa manula manula manula wàcc dina wàcc <laughs> moo tax loolu lañ naan la tegal fële sa law bi mais si mais bu doon bu doon tegal sa bu doon yi fële ba mu nekk loolu gisoo ko fenn <laughs> kenn du kenn du la fi tontu lool yoo xam naa li ngay xalaat ñu ñu fooy ubbi sax avion bi di di wàcc <laughs> boo ko ubbee avion bi këpp ñépp faat waaw boo loolu la daroor googu dañ koy yenu lañ lay wax te loolu sax daa manu la ne aywa <laughs> bañuñu àggale ko <laughs> léegi kon mu <laughs> moo tax euh, dafa am lenn mooy gis nga affaire u fiqh nii moo tax fuqaha yi comme l'imam yi doon wax rahmatullah gis nañu gën sew sew am sew sew dégg-dégg mooy fuqaha yi parce ñoom parce que li ñuy def la mooy lu nekk rek masala day ñëw ñu ut ci ay ramification mais lii kaabee mënoon na possible kii te tamit mooy mooy affaire yi day mais day day sew sew waaw ay sew sew yooyu dañ koy moo tax téere fiqh yi léeg-léeg yooyu ay masala yu tumuranke surtout côté moo moo tax xanafiya yi nag ñoo ci gënoon ay aay loolu moo tax ñu leen naan asxaabu ra'yi waaw parce que bari na masala yoo xam ne jamono dañ koy xalaat di ko kii xewaguloon nii mais ñu imaginer mais bu xewoon nan lay nekk àtte bi voilà moo tax gars yi ak tamit lu bari comme que ñoom texte yi fi mu ëppe woon dëgg-dëgg mooy Hijaz fa la woon que ni mu ëppe woon fële fi mu ne woon Irak même bu dee Irak amoon nañu màgg ñoom Ibn Mas'ud gaa ñoom ñëpp foofu lañ newoon mais fële la ëppe woon te Hijaz bi ñoom <laughs> dafa bari comme que nag lu ñu doon utiliser xel ci mbir yi moo tax ñu leen asxaabu ra'yi mooy moo tax xanafiya yi côté fiqh nii moo tax euh, li imaam ash-Shafi'i tamit doon wax rahmatullah alayhi ne fuqaha yëpp dañoo nekk ñoo xam ne njabootu imaam abu xanifa la waaw voilà ñoom ñépp ko yoral njukkeel ñoo ko war a delloo njukkeel an-Nu'man ibn Sabit radiyallahu ta'ala al imam ah ah imaamul fuqaha léegi nag buñ ñëwee am na beneen masala bu ñu waxoon ne nañu ko gis parce que kon fi ñu mujj woon ci euh, denc néew te waxoon na comme que imaam al al al qayyim rahmatullah alayhi avant masala bi waxoon na anna ahlal ahdi wa dhimma mooy ñoom li ci xewoon seen ñoom ne ñoom bu ñu amee bu dee dañoo nekk ñoo xam ne respecté wuñ accords yi amoon ak ñoom mu ngi mel ni ñoo xotti mbir mi waaw mu ne comme ni yeneen mi aleyi salaam daal di woon am accord ak li mu waxoon ah kama qaala fi sulhi ahli ayla ak ñoom léegi nag ñun dafa amoon ba ñuy gis dex kii nu mu tudd te tamit waxoon na beneen masala eh, eh, eh, taxawal ah amoon na beneen ala mooy voilà du wii lañ mujj woon gis bi ñu gisoon mooy imaam bi anna al imaama ida ba'atha ida ba'atha sariyatan fa ghanimat ghanima aw asarrat asiran aw fataha aw futihat hisnan aw fatahat hisnan kama kaana maa hasala min dhalika laha ba'da takhmisihi sallallahu alayhi wa sallam fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qasama ma salaha alayhi ukaydir ukaydir ibn abd al malik min fathi duumatul jandal bayna sariya alladina ba'athahum ma Xaalid mooy boobu lañ mu jëwoon gis mooy ne bokk na ñu jànge bu bu imaam bi yónnee benn sariya qit'atu jayshin mu am lu mu màng am ñu ñu jàpp ay prisonnier ubbi ay tata mu ne lañu fa jële ginnaaw bi ñu defee taxmis bi paaru yonent ma saa saam li nga xam ne lillaahi wa rasuuli alamu annama ghanimtum min shay'in fa lillahi xumusa wali rasuli ak yooyu ba mu jeex mooy boo génnee lool li ci des dañ koy jox arme boobu parce que comme li mu xewe woon fee loolu leeraloon nañu foofu nag mu ne comme li yonent bi aleyhis salaatu salaam joxe woon li mu ak li mu euh, yéwénaloon damoon accord ak Ukaydir ak alal jam ko joxoon mu séddale ko ak ñoom lañ fa jële ñoom Seydina Xaalid ci sariya ba mu séddale leen sariya boo kese waxoon nañ ne mais ñun ba ñuy wax lool nee woon nañu mais Ukaydir te xadiis yooyu mu ngi woon ci saxiixu imaamu al-Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri en plus boo fàttale ko riwaay imaam Muslim ba sax moo ne woon mi mooy ah Ukaydiru inna Ukaydiram duumatul jandal voilà ca riwaay imaam Muslim kon imaam al-Buxaari soloo ko ci barab yu ko indi këne moom dafa jox yonent mi aleyhi salaatu salaam ab yére boo xam ne ci suwaa la jox na ko àddi yére suwaa ci yére bi dafa doon melax amaale quelque mel ni kuy or lu ñu suube or waaye li yi riwaay yi ëpp dana mbir mi suwaa la woon bu bu bu rafet rafet melax waaw léegi nag ñu ne woon voilà est-ce que loolu on va laisser passer kalla mukk mooy masalaam ko masalaam sol suwa ak masalaam sol yére boo xamante ne dafa am ay mbiru or xaalis waaw boo xam ne dañ ko boroode ci wàllu xaalis waaw loolu lañu boroode ah jël tëgg lu mel ni comme xaalis xam nga gaa yi léeg-léeg nga gis gaa yoo xam ne dañ koy sol jàpp ne fii mu ne ñooy playboy yi ñooy lay jëf seteur sol loo xam ne day briller dugg ci benn Lamborghini di briller yooyu nag di romb wala benn Ferrari ne dul pël jàll xam nga gars moom yooyu dañ koy am ngir ngir appâter les les kii quoi ak tamit wane seen am am ak seen doole mais loolu lay sa bi quwwa ala <laughs> kooku moom moo raw man jarra saw ba hoo xuyalaa kooku moo raw ki nga xam ne day xëcce yéreem yi di leen kii waaye ngeen gistal yére yi buubu mu yor ngan di daamine ngan di yére yu buubu di leen xëcc nag waaw di def nii nag di yëkkati mbagg yi nag waaw fu mu dox ñaari yoon kii waat defaraat kaala ji xool waaw xuyalaa bëgg ngistal kese ak réyréylu gaa yi buubal seen yére bu ñuy wax ñu naan defuñu ko ngir lool seen wax ji ñu ne defuñu ko ngir lool looloo yone ni looloo tax wal iyaadu billah yonent bi alei satu salaam tere nga ko naan ma yow garaawul kama taxta al ka'bayni fa fi lu ne ci suufu ka'bayni fa fi waaw ñun nag daanaka ñi ñuy ñi ñuy askanele diine gi sax ci sëriñ si ñoo dàqa ñàkk solo lu jaar yoon waaw fu ñu soloo nga xam ne soit kii xamul xadiis xamul alquran xamul xadiis xamul njàngalem yonent bi aleyhi salaam sol loo xam ne presque dangay foog ne waa ji xanaa ñetti nit ñu la dugal ci biir alors que moom képp la mu jël place yu bari ba pare ñu naan gaa yi ifsahu fil majalisi waaw ah, dinañ ifsah da yow boo soloon lu normal ah gaa yi ku ne dinañ mën a toog léeg-léeg sax ñu ne leen une chose saway jóg leen parce que place doyul alors que mënoon na doy ni ngeen soloo la rek waaw moo tax it boo boo newul ci sunna da ngay non seulement da ngay sonal sa bopp mais dangay sonal ñeneen ñi ci des quoi loolu la suñu borom def ñàkk a nekk ci sunna moom coono ngir boroom la waaye coono la ngir képp koo xam ne day neew waaji <laughs> walla iyaadu billaah léegi nag ñu waroon a ñëw kon ci masala mais yére yooyu noonu mais yonent bi aleyhi salaatu salaam yére yu mel noonu da ko doon tere mais lan moo tax kon ñu koy jox kado mu jël Ukaydir jox ko ko mu jël xam nga ci riwaay imaam ibn bi dañ ne woon o e, Seydina moo ko nangu ci Ukaydir fastalabahu Xaalid min Ukaydir thumma arsalahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an tasila sariya al jaysh ila rasulillah loolu lañ ne nag loolu daa dëgërul dane yonent bi aleyhi salaatu salaam dane Seydina Xaalid moo ko nangu ci Ukaydir bi mu ko nangoo ni mu def mu daal di koy yónnee jox yónnee ko moom Seydina Xaalid yonent bi aleyhi salaatu salaam avant moom muy àgg avant muy dem bay àgg ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu demee nee ca duumatul jandal loolu lañ ne nag loolu la fa wéeru la loolu wéru li wér mooy li nekk ci saxiix yi Ukaydir ci boppam moo jël mbir mi jox ko kado yonent mi aleyhi salaatu salaam léegi nag wax ji wax ji mooy ana yonent mi aleyhi salaatu salaam tere sol suwaa waaw bi aleyhi dafa tere góor ñi di sol waaw léegi kon nan la fa demee noonu way la mu doon tere ñu koy jox kado muy jël hmm? ndax dinañ ñëw ci kii bi euh, euh, euh, parce walla wala ndax da wax ne fan la ko tere ñu ne la moom ci boppam yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo doon wax ne euh, euh, lii nii soit dafa nekk loo xam ne lu lu ñu xaraamal la jigéenu góori xeetam mais dagan na ñi nga xam ne mooy jigéenu xeetam waaw loolu la moom de loolu la doon wax ne woon dafa xaraam ci jigéenu xeetam waaye dagan na jigéenu xeetam léegi nag naka kon léegi lay lay lay nangoo loolu dañ naan la am na riwaaye yuy wane ne en plus la waxoon Seydina Omar ba mu naan ko ay jëndal soie bi utaarit di jaay <laughs> mu ne mu ne ko mu ne ko inna hada hein gis nga affaire bii man laa xalaaqa lahu waaw gis nga lii ku koy sol mooy ki nga xam ne amul benn cër ci yàlla amul benn cër ci àllaaxira nii ci àddina waaw innama yalbasu hada man laa xalaaqa lahu waaw koo xam ne amul benn cër ci àddina ca àllaaxira ak àddina moo koy sol ma ne waaw <laughs> parce que Seydina Omar radiyallahu anhu dafa génn hein ànd ak yonent bi alei satu salaam ci buntu jàkka ji loolu dañ ciy jàng jaay ci buntu jàkka mooy daan door waxuñu nga ñëw taxaw ci biir jàkka ji di fa jaay lool yonent bi alei satu salaam da koo xaraamal si hadis sayna Abu Hurayra ne ci sunan yi ka sunani Nasaa'i nee na bu ngeen gisee ida ra'aytum ar-rajulu ar-rajula yabta'u fil masjidi yabi'u fil masjidi fa qulu lahu laa arbaha Allahu tijaaratak waaw mooy xadis bu wér yonent mi aleyhi salaatu salaam ne bu ngeen gisee kenn di jaay ci jàkk ji jàkk ju man ju doon hein fa quulu lahu nee leen ko nee leen ko laa arbaxallaahu tijaaratak yal na bu yàlla tonal tonew yal na bu may bénéfice sa jaay bi ngay jaay mooy yal na mooy rek yal na nga perte mooy mafhum bi yal na bu ci ab bénéfice mooy yal na bu mu jar te boo fi jógee yàlla na bum jar feneen voilà ndax innal masajida comme la mu waxoon taw waa dafa doon seet lu réer ñëw naan daa am lu lu ko réeral di ko lu mu réeral ñëpp naan day seen gëlee moom di laaj ay mais yéen gisu leen sama gëleen fi yo yonent laayu saasaam ne laa raddahu llahu aleyk na la bu ko yàlla ilayka bu yàlla na bu la ko yàlla delloo ndax innal masajida lam tubna li hada gis nga makaarimul axlaq xam nga loolu lu waaye joo xam ne am na lu mu réer la ñëw di ko seet gëléem moom mu ne ko yàll mu ne ko yàll na bu la ko yàlla delloo loolu ko waxoon ñu ne nii xoolal rek imagineel bu ko kenn ci ñun waxoon ah dinaan eh, kii mooy dañ koy sikkal alors que kooku lim def noonu la ah lim def noonu la ndax kenn du def lu gën lu yonent ma lay saab saab def te du wax bu ngeen gisatee kuy kii wax leen ko loolu rek laa raddahu llahu alay bu nee leen ko ku fiy seet dara ci jàkka ji nee leen ko yàlla bu leen ko yàlla delloo ndax innal masajida lam na li hada kenn na leen tabaxul jàkka yi hein ngir ñu leen di hein ngir ñu leen di bi binduñ leen woon ngir lii quoi voilà buur yàlla taxawalul jàkka yi ci kaw suufam si ngir loolu voilà kon kay jeex na mu ne ki waa jaay nee leen ko laa arbaxallaahu tijaaratak yal na bu yàlla may bénéfice sa njaay mi mhm. moo tax erreur bu rëy la moske bi bëgg am xaalis ñu ne léegi nañ defar ay yu ñuy jaay hein di ko jaay ci biir moske bi bu àjjuma jotee yi ñuy jaay ñu exposé ko ci kuuru jàkka ji ndax kuuru jàkka ji day yor àttee jàkka ji bu ngeen ko bëggee jaay génn leen ci biti comme otaarib mii tax xadis mu ngi ci saxiixay ni yoneen yoneen euh, ci malay saar salaam moo xam nag ay ay lu mën di doon ay lekk la yuñ defar di ko jaay ngir am luñ ci am daal di koy jàppalee defaru jàkka ji comme ni nga koy gisee ci réew mi fi France loolu lépp ci yam ah loolu lépp ci yam loolu ah, loolu dañ koo xaraama na ah. kenn du jaay ci biir jàkk waaw ndax innal masajida lam tubna li hada Seydina Omar radiyallahu anhu kon dafa gis benn waay buñ naan Utaarid hein muy jaay mu dafa génn ak Yonent bi alayhi ci buntu mag ci buntu jàkka ji mu daal gis ku fay jaay mu ne yonent bi salaam waa ji nag Utaarid la tudd mooy waa ji moom da wër di jóge ci euh, pays euh, kuffaar te ñoom Kisra ak ñooñu doon yére yu baax am na sax am na ne moom Kisra ci boppam moo ko mayoon moom Utaarid léegi nag bi ko mayee euh, léegi bon mu koy jaay nag ñëw di ko jaay ci buntu jàkka ji mooy ci biti jàkka ji am na boo xam ne dana ci marché bi ci marché bi mais benn la parce que marché bi marché bi dafa takkaloo woon ak jàkka ji tuuti mooy jegewu ko da ko da ko soriwu ko woon waaw léegi nag loolu moo tax mu ne yonent mi sa salaatu salaam ah waaye lii de boo ko jëndoon moom ba mu gisee loolu mu ne ah waaye yonent mi aleyhi salaatu salaam affaire bii nii Utaarid ibn Haajib di jaay de ah nga xam ne diibaaj la de kii suwaabu diis boobu la ta baax waaw lii de mu ne mu ne yonent bi alei salaatu salaam ala laka ya rasulallah am na ceneen riwaaya comme ni ne ci riwaaya imaam at-Tabaraani bi mu ne mu bi alei salaam mais est duma la ko jëndal ah lu tax am na ci nag ci riwaaya yu yeneen yi dane moom yonent bi alayhi la ne ko boo ko comme ne saxiixay ni Seydina Omar radiyallahu ne yonent bi alayhi ne ko yaa rasuulallah wal jumaa waaw mu ne sa bi alayhi salaam comme ne si saxiixay ni bi alayhi lii de boo ko jëndoon yére bii bu ko defee nga koy sol ngir yi ñëw mooy wufuud yi waaw mooy wufuud yi délégation yi yo arab yi ñëw di ñëw ci yonent bi alei satu salaam di tuub si yónni seen kilifa yi ñu dem ñëw yonent bi alei satu salaam idaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba mooy zamanul wufuud fi sanati taasi'ati ah léegi wax naa la la ma la doon wax naan la mooy lii nii may wax boo ko boo ko boo ko boo ko defee relation ak la ma la doon am na buntu bu rëy rëy après buñ paree ci ghazwatu Tabuk ci njàngat yeeg yooyu bu ñuy ñëw mooy lii mooy wufuud yi <laughs> voilà mooy délégation yi nag li isa jaa di wax foofu war ay tan naasa nga gis nit ñi yadu xoloona di def ay délégation délégation di dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ji afwaajan def ay mboolooy mbooloo ah insha allah wufuud les délégations mu na ko nag ah boo ko jëndoon de bu ko defee nga koy sol bu délégation yi ñëw waaw ah wal jumaa ak ajjuma yi voilà ak am na ci yeneen riwaaye comme ni ne ci Muwatta ci bisu iid yi waaw ah boo ko soloon de utoon ko ci nga xam ne danga koy jënd yére bii rafet na de yonent bi alei salaam waaw boo ko jëndoon de moom bu ko defee bu délégation yi nga koy sol ak tamit pour àjjuma yi wala ak feet yi ak bés yu mel ni moom waaw léegi nag eh, yonent bi alei salaam eh, ne ko innama yalbasu hadihi man laa xalaaqa la ne Seydina Omar non c'est que ñiy sol yére bii nga may proposer ñi nga xam ne amuñu benn cër amuñu benn amuñu dara amuñu benn benn lu ñuy es lu ñu war a espérer fa yàlla yawmal qiyaam ñooñ ñooy sol yi waaw innama dëgg-dëgg yalbasu day sol hada lii man koo xam ne laa xalaaqa la hoo amul benn cër ca yàlla waaw kon leer na te diibaaj la woon la woon soowaa la woon xoolal euh, léegi bi ko yonent ma lay saab saab waxee loolu Seydina Omar après ñu toog quelques jours wala ak jamono daal yonent ma lay saab saab ñu indil ko yu mel noonu mooy même bu mel noonu ci benn da ci boppam moom moo ko jaay moo ko may yonent mi alayhi salaam koy mooy daf ko jaay da ko bi jarul doon jaar affaire bi jarul après mu jël ko jox ko cadeau yonent mi alayhi salaam am na nag yeneen yu ne déedéet yeneen riwaay yu ne ukay diru duuma. Ukaydir ci boppam moo yónni yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kon Ukaydir soit muy même nettali bi te loolu nag li muy gën a niru mooy peut-être que Ukaydir bien après tamit da doon yónni yonent bi alayhi salaatu salaam ay cadeau moom ci boppam moo ko yónni yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko ay yére soit. mën na nekk muy xew-xew bële Tabuk après mooy Seydina Omar avant ñuy dem Tabuk la lool xewoon. biñ demee Tabuk mu yor yooyu après mu ñëw yónnee ko Seydina Omar waaw sauf que boobaa kon dafa xaar ba ñëw Medina doo koo yónnee moo tax amaana këne euh, affaire bi dafa nekk ne yonent mi aleyhi salaatu salaam après la lool waaw am na nag yeneen riwaay yoo xam ne préciser wuñ fi ñu jógee dañ na rek utiya Rasulullah bi xulalin dañ ko indil ay yéere yoo xam ne ci choix la ci choix fa ba'atha ila Umar bi hulla mu yónnee benn benn ci yére yooyu yu bari la woon nag mu yónni benn bi Seydina Omar wa ba'atha ila Usaama bi mu yónni ko Seydina Usaama te loolu boo demee ci riwaaya ah, yow boo demee yii yëpp ñu ngi sax imaamul Buxaari yi hmm? am na yoon yi ñu ngi ci mu Muwatta u imaamu Maalik daanaka mooy cosaan bi ah? léegi beneen bi mu jël benn jox Seydina Omar kon yónnee ci moom beneen bi mu yónnee ci Usaama ibn Zayd am beneen beneen bi mu yónnee yónnee ko kan Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw léegi nag Seydina Omar affaire bi dikkal ko biñ ko joxee soowaa bi rek mu daw dafa def li ngeen ya yonent mi aleyhi salaam keroog wala barki démb wala démb rek la lii nii kenn du ko sol mooy ku amul cër ca yàlla waaw moo koy sol inna innama yalbasu hada man laa xalaqa lahu koo xam ne amul benn cër fa yàlla kooku moo koy sol ah mu yónnee ma ko lam ma ne woon du ma ma ko nee jënd ko mu ne du ko jënd ndax lii ki koy sol mooy ko amul cër ci yàlla mu yónnee ma ko <laughs> Seydina Omar daw ci saasi ñëw ci yonent bi alei salaam ne ko ah kasawti niiha wa qad sami'tuka taqulu fiha ma qultu ne ko ah yonent mi aleyhi salaatu salaam nuyoo ñëw toog ah mais yonent salaatu salaam lii danga ma ko yónnee ngir ma sol ko ginnaaw bi ma déggee nga wax ci yére bu mel nii soit liñ ci wax ah ne ko <laughs> innamaa na ah ba'astu bihaa ilayka ko déet waxuma de yónniwu ma la ko ngir nga sol ko dama la ko yónnee <laughs> ngir nga jaay ko am ci xaalis waaw mooy ndax jaay ko dagan na suwaa jaay suwaa dagan na mooy man dama la ko yónnee ngir suwaa nga jaay ko wala nga solal ko keneen mooy koo xam ne dagan na ci moom jigéen ñi voilà ndax ñoom dagan na ci ñoom mu ngoo <laughs> waaw ci riwaay imaam ibn Ishaq imaam ibn Ishaq soloon na xadiis bi mu ne <laughs> mu ngi ci Sunan Nasa'i rahmatullah alayhi mu ne imaam ibn imaam ibn moom ci riwaayam nee na Seydina Omar nee na waaye ba ma as li ma ngeen dibale sa sàmmi li ko woon jëndal mu ne lii ku amul benn cër ci yàlla moo ko jënd quoi yawmal qiyaam ku amul dara fa yàlla moo ko jënd nee mu mu yónnee ma ko quelques jours bu mel noonu nee fa xarajtu fazi'an fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi biha ilayya wa qultu fiha ma qult nee ma tiit dama ko jox xool ñu ne ma yonent ma lay saab saab de moo la jox lii <laughs> mooy dafa def <laughs> rapprochement kon le fait que ma lay saab saab ne kii ku koy sol ba pare mu jox ma ko eh, mbaa kon man Omar damaa amul dara ab benn cër fa yàlla bopp <laughs> mu daw kay ñii ma téet daw ñëw wax yonent ma la sa am ne ah da yónnee lii ci man ginnaaw bi ma la déggee nga wax ci lii li nga wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko nag ne ko déet yónniwuma la ko ngir loolu ah <laughs> ngir nga sol ko li tusiba biha comme ni mu ne ci yeneen riwaayu imaam al Buxaari yi ngir nga amee ci xaalis ngir boo ko jaayee tabi'uha wa tusibu biha xaajata waaw ngir nga jaay ko am ci loo xam ne mooy lan cay amee nga man cee faji sa aaju lool la waaw ci riwaa imaam ibn Sa'd biñ la wax sànq hein boo euh, kii beneen riwaay boo am imaam al-Bukhari yëndu na ko dana lu tusiba biha maalan ngir nga am ci alal waaw kon nag affaire bi mu bokk <laughs> ah kon looloo tax yonent bale saa saam jox ko ngir mu sol ko mais ngir suwaa mu solal ko ay jigéenam wala mu jaay ko am ci xaalis parce que jaay ko dagan na waaw léegi loolu ben affaire la mais gis léegi Seydina Ali nag away <laughs> Seydina Usaama ak Seydina Ali dalante yoon anhu comme ni ko ni mu newee ci sax yi tamit moom dane <laughs> man affaire bi ba ma dikkalee yonent salaam <laughs> dane kasaani rasulullah kasaani nabiyu sallallahu fa xarajtu fiha fa ra'aytu al fi wajhi fa shaqaqtuha bayna nisaa'i mu ne yeneen ci bari saab saab ma yónnee yére boo xam ne ci soie boo xam ne pur waaw léegi ni ma ko yónnee man nag ma sol ko mooy sëy naa sëy naa lii ne nee man ma sol affaire bi parce que boo comme que ma ko yónnee moom xam naa moom yëgul woon ne c'est sûr que yëgul woon ne lii dañ koo xaraamal ci góor ñi kon dañ ko xaraamal parce que le fait que yonent bari saab saab yónnee ko nee na ma sol ko nee na fa xarajtu fiyaa ma sol ko nag génn bi ma gisee yeneen kibare saab gis ma mu ne fara ay sul xadama fii waj yi ngi liir ci xar kanamam bi dafa mooy ma gis ne daf dafa mer quoi ma xam naa ne maa mu mer loolu moom <laughs> sol fa xarajtu fii génn fara aytu ba ma gisee yonent bi ba gis mer mu mer may lire la colère sur son visage alayhi salaatu wassalaam ah maa nee na nag ma gaaw é dellu kër ga fa shaqaqtuha bayna nisaa yi ma daal di koy jël daal di koy dagg séddale ko sama sama soxna yi sama sama jigéen ñi sama jigéen ñi ndax benn soxna la amoon jamono yi am na ci yeneen riwaaye yoo xam ne ñoo leeral mbir yi hein ah, yoo xam ne yonent ma lay saar saam ci boppam moo ko ne man joxuma la ko woon ngir nga sol ko ah waaw <laughs> dana Seydina Ali joxuma la ko ngir nga sol ko waaw la woon yére bi ngir nga sol ko waaw am ci yeneen riwaay dana ko léegi kon demal nga daldi koy dagg nga séddale ko Fawaatimi yi mooy fa sa Faatima yi nga yor <laughs> am na nag ci riwaay loo xam ne comme yu nekk ci saxiixu ci ci euh, sunanu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne moom Seydina Ali ci boppam nee na ba ma yoneen ba ma gisee sol yére bi génn yéreeb suwaa bi ah yonent ma ko yónnee man it ma ñëw jàpp ne ah ma defar ko sol toog ni ma ñëwee rek gis mu mer farajantu ila Fatimata fa shaqaqtuha ma daldi daw gaw dellu ca kër ga dem ci sama soxna Sayyidatu Fatima bintu rasulillahi alayhimu salaatu wassalaam alayhima salaatu wassalaam nee ma daal di koy dagg waaw fa qaalat ma ne ko mu ne ma mais maadaa jite bii loo dikke nii lu tax nga ñëw di dagg yére bi nga solon qultu ma ne ko nahaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubsiha falbasi falbisiha waksi nisaaki waaw nee na ko ah ndaw sa baay kat moo ma tere ma sol ko waaw nan la xamee ne moo ko tere mooy gis na mer gi gis na mer gi ci xar kanamam mooy kon kii mooy yonent ma la sa kontaanul waaw foofu la ñuy xamee ne tamit bokk na ci liy wane ne sunna taqririya loolu dafa am solo ndax yonent ma la sa bu bàyyi woon noonu mooy dañ ci xame ne baax na Seydina Ali li tax mu gis mu mer rek mu daw dem gaaw euh, séddale ko soxnaa bi sayyidatu euh, Fatima naan ko mais lu la fi lu tax radiyallahu lan moo tax nga ñëw nii loo tax nga di si mu ne ko ah naha rasul nahani rasulullah sa baay di yoneen daw yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam moo ma tere ma sol kon nag yow mii sol ko te nga solal ko sa jigéen ñi mooy xam na ne jigéen ñi moom garaawul waaw mais amaana sa Seydina Ali xamoon na ne mbir mi dafa xaram mais le fait que yonent bi alayhi ci góor ñi mais le fait que mu ko mooy ah xanaa kon dafa possible kon mooy loolu jawaaz waaw amaana kon tere gam ko tere woon du tahrim loolu taxul mu sol ko waaye ca lay xame ne ah tahrim la kon ba léegi de mu daw waaw ah. ah. waaw ah kon bu dee ñi eh, léegi fawaatim yooyu muy wax hmm? moom Seydina Ali am na riwaay boo xam ne dane man maa dem hein daldi koy xam nga fii dane bayna nisaa yi imaamul li xadiis imaamul Buxaari la rahmatullah alayhi mais moom it alhamdulilah soloo na ci yeneen riwaay boo xam ne dane Seydina Ali dane fa shaqaqtuha bayna al fawaatimi ma séddale ko fawaatimi sama faatima yi ma yor léegi faatima yooyu ñoo ñan mooy bi ci njëkk moom badaatan lay ñëw cim xel moom waaw mooy soxnaam sayyidatu fatimatu bintu rasulillah sayyidatu nisa'il sangu jigéen ñaangoo allahu akbar bid'atun bid'atu rasulillah mu ngi inna fatimatu bid'atun minni yuribuha ma yuribuni ma yuribuha li koy neqari moo may neex la kon mooy ku njëkk gi sayyidatu léegi keneen ki mooy yaayam ndax sayyidatu ah, ah, sayyidina Ali yaayam Fatima la tudd soxnaam Fatima la tudd en tout cas kenn ci soxnaam bi gën a biñ gën a xam muy sayyidatu Fatima sinon sayyidina takkoon nañu bari mais sayyidina Ali dafa bari dooma ah. laa <laughs> ilaha illallah xam nga am na doom jum tudde Seydina Abu Bakar am na doom jum tudde Seydina Omar radiyallahu anhu ñooñu ñëpp doom lañ Omar ibn Ali am na doom yu mel ah ne ay doom dañu bari woon ah c'est pas Seydina al Hasan Seydina al Husayn Seydina Muhsin Seydina Ummu Kalthum ñooñu mooy ñi sayyidatu nii mu am sama doom ji sanga ngoo sanga la non waaw non non non sangu shababu ahlil janna ñooy sangu jënu aljana ak Seydina al Muhsin moom dafa teel a génn àddina ak kan Seydina Ummu Kalsum mi nekkoon soxnaay Seydina Omar gis nañ keroog bi ñu gis ci wàllu jullee néew yi kene moom keroog bi ñu koy jullee fekk ñoom Seydina Abu Qatada Seydina Abu Hurayra Seydina Ibn Abbas ñoom ñépp ne fa ñu ñëw di ko jullee ak Seydina Ibn Omar mi nga xam ne yaay la ci moom ndax Seydina Omar mooy moo ko denc ah bi mu faatoo mook doomam ji Zayd ñoom ñaar doomu Zayd ibn Umar ibn al bi mu génnee àddina moo soxnaay Seydina Umar bi Sayyidatu Ummu Kalsum bint Ali ibn Abi Talib ak Sayyidatu Fatima radiyallahu anha bi ñu génnee àddina gis ni keroog rek ñu doon wax ñoom biñ leen di jullee dañoo teg doom ju góor ji ci kanam teg ko moom ca gannaaw mu féete yi mu am ak Sayyidatu Fatima mais sinon am na keneen ki gën a siiw à part ñi mooy Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya yaayam moo doon doonu al-Hanafiya ndax ci waa Banu Hanifa la bokk ca waa Yaman looloo tax ñu naan ko Muhammad ibn al-Hanafiya mooy Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon euh, euh, mooy kon faati Seydina Ali soxnaam sayyidatu Fatima radiyallahu anha ak yaayam waaw Fawatim yi wax nee na ma dem séddale sama Fawatim yi mooy sama jigéen ñi tekkiwul na daa amoon jabar yu bari de moo tax nisaa yi yooyu buñ ko waxee du rek dafay tekki ne man samay soxna laay wax déedéet man na nekk samay doom sama ñoo xam ne maa leen yor ay jigéen ñoo xam ne man maa leen yor waaw sama yaayam ñoo ñëpp man nga leen boole ci loolu ku njëkk gi kon mooy sayyidatu Fatima bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam ak yaay ji yaay sayyidina Ali ibn Abi Talib nan la tuddoon Fatima bint Asad ibn Hashim waaw Fatimatu bint Asad ibn Hashim mooy moo doon waajur wu jigéen moo doon yaayu sayyidina Ali waaw sayyidina Ali zawjuhu ismuhu Fatima ummuhu ummuhu ismuha Fatima voilà radiyallahu ta'ala ak kan ndax ñooñu ñaar lañ def Fawatim moom pluriel la boo xam ne du ñaar pluriel la waaw kon nag fan nga may trouver ñi ci des eh, mu am boroom xam-xam yi ku mel ni Abu Mansur al al al Azhuri mu ne ñetteel bi hein mooy Fatimatu bintu Hamza ibn Abdul Muttalib sayyidatu Fatima di doomi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib di bàyyite xam moom Seydina Ali ah di frère di petit asadullahi wa rasulihi Hamza ibn Abdul Muttalib <laughs> yow yow xanaa ñëw non boo moom boo mooy moom dañ lay descendre moom waaye yow déet fàtte fat say naa xal la non kooku non moom c'est impossible nit xanaa naan ma fàtte naa Seydina Hamza mooy kanati <laughs> yaay lay la laaw jàmbaaru Badr ak Uhud ka Wahshi faatoon alayhi salaam Seydina Hamza radiyallahu doomam ju tuddu Fatima bint Hamza Seydina Ali ko yoroon ñu ne waaw kay kooku mooy troisième bi kon Fawatim yaa ngoog Fawatim yaa ngoog loolu la Abu wax ne Fatima bintu Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu moom la doon wax moom mooy troisième Fatima yi bu ko defee Fawatim yaa ngi noonu mat nañu ku mel ni nag eh, eh, kële eh, al-Qaadi Iyaad al-Maaliki ku fii Maroc rahmatullahi alayhi mu ne amaana parce que riwaaya bi Euh, imaam